farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi albaabul awwal fi lxalq fi tatimma wa qalbuhu an irrashaadi maala wa laysa yadri annahu ta'ala mu'ayyidun umuura haadha ddiini birrajuli lfaajiri kulla hiini kon ñëwoon nañ fi nga xam ne ci waa ji nga xam ne moom ni mu waroo xam nga sëriñ bi dañu leen doon limal par kenn kenn ki mu mujjee lim <laughs> mooy waa ji nga xam ne dars yi bi joxeeg jàngaleem ak gindeeku gi nit ñi gindeeku borom bi di leen ginde jaare ko ci jàngaleem tax fii mu ne mu foog ne am na ay daraja yu kawe fa borom bi tabaaraka wa taala waaw te ku mel noonu foo jaar mu xeeb ñi ci des voilà te nag jamono jooju xolam moom yiw ga muy woote muy alquran ak sunna ak yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom xolam daf koo jéng wëlliif te moom xamul ne waaw fii la ñemoon walay sa yadri te waa ji xamul ne annahu taala que ne boroom bi nga xam ne màgg na kawe na te yéegut azza wa jalla muayyidun aji dëgëral la umuura hada diini mbiru l'islam gii diine l'islam gii soobinam wii mu fi teg tëralinam wii borom bi léeg-léeg da koy dëgëral bir rajuli jaare dëgëral gam koy dëgëral ci góor goo xamante ne alfaajiri ku kaccoor kulla xiini saa su lii xew waaw lii nii muy wax nii ab xadis la yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi moo wax ci xadis boo xam ne al mawlaana abu hurayra radiyallahu taala anhu moo ko soloo waaw naka noonu kii moo ko soloo mu ngi saxiixayn mu ne yonent bi alayhi salaam fekk bon ci gàttal benn xare la woon lañ demoon benn waay boo xam ne niroo na ak Quzmaan bañ doon wax xam nga déggoon nga Quzmaan keroog Uhud waxoon nañ la bari na ñoo xam ne ci porte drapeau waa Quraysh seen drapeau ba nga xam ne moo doon laal dee xuzman ñu bari la la pour pourtant yonent bi alayhi salaam ne waa ji moom <laughs> ca waa safara la jëm waaw xuzman nan nga kii xuzman sa waay ne waay ma ne waay <laughs> euh, bañ ko gaañee blessé ko ba mu tëdd gaa yi naan ko abshir bégal waaw mu ne lu may bég ñu ne ko ndax li nga fi jëf ci lu baax ay waay euh, abshir biir biir shahada ci martir gi nga doon mu ne man loolu taxuma woon a jóg ah nekk fan shahada fan dee ci yoonu yàlla non man dama koo def ngir wan leen ne fa ma jóge du ñuy tom bon ñun yooyu jir yee nga naan léegi nag kii nag lu mel noonu la waaw bon après est-ce que histoire boobu ak bii est-ce que benn la loolu euh, <laughs> ñuy toppatoo wàllu siira <laughs> dinañ leeral loolu le waaye fii nii <laughs> defoon nañ ko ci siira biñ defoon bu yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi waaye fii nii loolu laysal maraam du <laughs> li nga xam ne moom la ñuy sàkku kon daal ci gàttal sëyna Abu Hurayra dana benn waay boo xamante ne radiyallahu ta'ala benn waay euh, dafa nekkoon benn xare buñ doon dem yonent bi alayhi salaam bi nga xam ne ci la xare bi konaam waa ji di xare xare bu metti waaw yonent bi alayhi salaam euh, dafa waxoon ne waajooju parce que waa ji da doon woote woon ne jullit la yonent bi saa saam nag da doon wax jullit ñi saxaabaam yi radiyallahu anhu naan ko kii naan leen kii moom nitu safara la ci waa safara la boobu léegi nag nee na génn benn xare bi ñu demee waaja xare fa xare bu tara tara tara tara tara waaw ba mujj gi ay blessé daal di koy dal waaw ay blessure mooy ay ngaañ-ngaañ mu tëdd nag mooy xatta asbata asbatat mooy mu mu tëdd ci toolu xare bi gaa yi ñëw naan koy abshir ak yooyu moo tax niroo nag nettali xuzmaan bi moo tax lenn ci boroom xam-xam yi ne waaye bii la waaye même personne bi la waaye loolu wax naa la sa huwal maraam mooy leeral loolu de <laughs> taxu ñoo jóg léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci la ko loolu dal am ñu ñëw ne ko yow ya ndaw yàllali li sallallahu alayhi wa sallam de waa ji nga doon wax sànq bi nga doon wax sànq naan moom ci waa safara laata xare bi tàmbali sax yaa ngi ñu ko doon waxaat naan moom ci waa safara bokk mais moom tey xare ne xare bu tara tara tar waaw te sax mujj na faatu ci li nga xamante ne nii euh, mooy ci blessé mooy mu ngi waaj a faatu mooy ashraf ala waaw léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci la ba ñenn ñi moo xaw a jaaxle mais kii nga xam ne ci yoonu xare li ñëw xare nee na ngir yàlla en tout cas ci li feeñ ak yonentam alayhi salaatu salaam ba ñu gaañ ko nii ba daanaka leen mu faatu yonentam alayhi salaatu salaam ne ba léegi lam ñu doon wax kii ci waa safara la bokk am kenn ku dem daal di ko fay fekk <laughs> mu am ay blessures yu bari faatoogul woon hmm? mu bi wawaañ ñëwee ba gis ko mu daal di jekkali boppam jël jaas yi ne woon ci wetam daal di rey boppam rendi boppam waaw léegi nag waa ji daw ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam ne ni mu gën a gaawe ne ko ashhadu an laa ilaha illa allah wa annaka rasulullah sallallahu wa sallam ne maa ngi seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla te yow rasulullah wallahi yow ndawal yàlla nga sallallahu wa sallam mu ne ko lan la mu ne ko waa ji nga doon wax ne ci yow te ñu waxoon la ko léegi dem naa ba gis ko moom dafa faatoogul woon ay gaañ-gaañ la amoon bi ma ñëwee maa ngi ko gis mu tëdd ni ma taxawee noonu rek mu jël kii bi di boppam rey boppam jekkali boppam ndax xam na ne bëggul blessure yi muy continuer moom noonu la xaru yonent bi alayhi salaatu wassalaam allahu akbar waaw allahu akbar ashhadu anni abdullahi wa rasuluh waaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne allahu akbar borom bi tabaraka wa taala bi allah kese mooy ki màgg ashhadu maa ngi seede ne annii man abdullahi njaabu yàlla la wa rasuluhu te ndawam la waaw ba moo tax lépp lu mu wax lool loo ko borom bi wax loo wa maa yantiqu anil hawa in huwa illaa wahyu yuuha moom yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi du waxee li nga xam ne moom lañu ñu xamee liñ naan bànneex déedéet xamul loolu amu ko li ñu ñeneen ñu moom xam liñ naan bànneex te ku ko roy dëgg-dëgg sax loolu dootoo amati bànneex waaw mooy bànneex bi nit ñi xam bu mondain bi dootoo am waaw kooku hawaahu day rek hawa rasulillah li nga xam ne moo neex yonente bi alayhi salaatu salaam mooy li neex boroomam waaw moo tax sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne ko man daal yonente bi alayhi salaatu salaam gisuma lu dul na yow sa borom day daw dong képp ci say liñ bëgg bëgg-bëgg voilà il suffit mu bëgg rek borom bi soppil ko xibla bi jële ko baytul maqdis yóbbu ko makka borom bi defal ko ko saamu ñaan qad nara taqalluba wajhika fi sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka qibala al masjid al haram allah waaw borom bi tabaraka wa taala nee na qad nara dëgg-dëgg gis nañu man borom bi tabaaraka wa taala sa jàllar bi xar kanam ngay xool ci asamaan si ndax teggin yu rëy àggul woon sax di ñaan borom bi waaye borom bi nga xamante ne ya'lamu ma fi sudur moo xam li ci dënn yi xam na ne ndawam bii soppeem bii li mu namm mooy xiblaam bii fii ma koy jubluloo buy jaamu yàlla buy julli la bëgg ma daal di koy yóbbul dëkkam ba nga xam ne moom la gën a sopp muy makkatal mukarrama bilaadul xaliil waaw alayhi salaatu wassalaam dëkkub xaliilur rahmaan Seydina Ibrahim alkaabatal musharraf suñu boroom daal di koy wëlbatil ne ko falan walli yan naka ci saase dees na la wëlbatil qiblatan qibla bi nga xam ne tarbaaha yaa ko gërëm moo tax soppi qibla gi ci ngërëmu yonent bi alayhi salaam dong la te daa fekk loolu moo nekkoon ngërëmu yàlla fële mbir ya doon mujjee kon nag yonent bi alayhi salaam ne maa ngi seede ne kon amul hawaa comme ñun li ñu xam déedéet lu mu wax yàlla ko waxal moo ko wax loo ginnaaw gi bi mu waxee lool mu digle Seydina Bilaal ne ko wooteel ci nit ñi mooy yëgaleel ci nit ñi annahu laa yadxulul jannata illa nafsun muslima wa anna allaha yu'ayyidu hadha ad-diin bir rajulil faajir ne ko yëgaleel yow Bilaal Seydina al mu'adhin mawlaahum ibn Rabaah radiyallahu taala anhu noddukat yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ko yëgleel waxal ca kaw ci biir nit ñi kene laa yadxulul janna du dugg aljana lu dul bakkan bu wommatul borom bi tabaaraka wa taala nekk jullit waaw moo tax lii boo déggee caaxaankat yi nga xam ne nee nañ dañuy wax ci diine parce que dañuy wax dialogue entre l'islamo chrétien tax ñu naan lan aywa ñëpp ñu nekk ñëpp baax na mel ni safara moom daanaka lool amul wala képp ku nekk li nga nekk yahud bi li mu nekk baax na chrétien bi li mu nekk baax na ñoom ñëpp fii mu ne buñ gaañoo safara lañ jëm waxul lu am kooku li muy wax wuute na ak ni mu demee yonente bi alayhi salaatu salaam nee na te loolu alquran yàgg na ko wax inna alladina kafaru min ahli alkitaabi wal mushrikiina fii naari jahannama xaalidiina fiiha ñi nga xam ne dañoo weddi borom bi tabaraka wa taala wal mushrikiina ak ñi nga xam ne ñooy bokkaalekatu yàlla yi inna alladina kafaru min ahli alkitaabi te bokk ci way ñi joxoon téere ñoom du yahuud ak juif yi ak ñi nga xam ne politiciens ñiy bokkaale yàlla mu ne ñoom ñépp safaraw jahannama la ñuy dem di fa sax yow nga bëgg ñëw bëgg lu neex gaa yi wala sa jamono noonu la ñuy xalaate nga ne léegi loolu amatul safara si daanaka du pour kenn loolu amul ñëpp àjjana lañ jëm rabbin bi lim nekk baax na prêtre bi lim nekk baax na limaam bi lim nekk baax na demewul noonu loolu mënu la demee noonu suñu boroom wax ngay wax lu wuteeg lool yonent ma lay saa sàmm ngii ne Seydina Abu Hurayra waxal yëgal nit ñi ne amul benn bakkan buy dugg aljana du dugg aljana lu dul bakkan boo xam ne dafa wommatul borom bi nekk jullit te wax naa la lislaam moom la fi Seydina Adam indi woon ba Seydina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci loolu lañ ñëwoon. tëralin yi muy nan la ñuy doxee ci àddina bi nan la suñu nekkin lool moo doon changé muy loi bi waaye benn keno la woon kon ni mu ne ci suuratu Huud nga gis yonent bu ñëw alayhi salaatu wassalaam wax ay ñoñam ne leen ubudullaha rabbakum jaamu leen seen borom moom dong. ni nga xamante ne nii laa ilaha laa ilaha ghayru amu ngeen beneen yàlla bu jaaw bu bu yelloo ngeen jaamu ko ku dul moom waaw ak yu mel noonu laaju ma leen pay léegi yow nga bëgg lu neex gaa yi nga ne loolu amul ñoom ñëpp a ngi ci lu baax waxoo li nga wax wute naa ni mu demee yonent bi sallallahu alayhi wasallam leeral na kenn du dugg aljana lu dul bakkan boo xam ne dafa wommatul yàlla mu teg ci ne wa anna allaha te yëgalal yow saydina bilal saydina bilal def ko radiyallahu anhu kene yu anna allaha borom bi yu ayyidu aji dëgëral la hada diin l'islam ji mbiru diineen ji mën na koo féetale kaw jaare ko bi rajulil faajir ci nit koo xam ne ab kàccoor la waaw koo xam ne yàqkat la biiram baaxul waaye borom bi ci ci ci dogalam la def ne waaye am na ñoo xam ne dinañu dugg ci lislaam wala sax ñu ngi ci lislaam waaye xamuñ ci lu bari waaye nag seen xam-xam bi ñuy jaar ba xam lislaam dëgg-dëgg mu ngi koy ñu ngi koy tibb ci diw te diw kàccoor la waaw gis nga waa ji waa jii nii xare yi ba am nañu faat keroog ci yéefér yi sonal na yéefér yi lool waaw waaw bu ko defee baatu bi yàlla féete kaw waaye moom faajir la kaafir la mu ngi nii mujj lu mu def daa rey boppam dëggu waxu yonente mi alei salaam dëggu ci moom bi mu ne woon moom min ashaabin naar kon nag mu ngi nii keroog yonente mi alei saa salaam kon lii mooy xadis bi yon sëriñ bi radiyallahu anhu di wax alhamdulilah ne waa ji la fait que borom bi di gindi nit ñi di ko jaare ci moom moom xamul yeewul ci nelawam yu metti yi mu nekk te ne borom bi moom mu ayidun umura hada diini aji dëgëral la mbiru diine ji bir rajulil faajiri kulli xiini ci nit koo xam ne dafa kàccoore saa su ne keroog yonent bi bi muy gàddaay di jóge makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima di dem madinatul munawwara kan moo ne woon gidam gidam jullit la woon abdallah ibn urayqit nekkuloon jullit yéeféer la woon xirriitan maahira ku mënoon ku mënoon a gindi nit teg ci yoon ba fa ngay àgg mën a gide moo rawoon GPS wala moog GPS a yem xamoon xamoon ay traces xam lu bari waaw moom la jël tawaa ji yéefér la woon moo ko yóbbu ba madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam kooku dëgëralul diine ji ki waa Quraysh doon bëgg a rey wax arab yi nekk ci yoon bi yëpp képp ku ñu ko jàppal mort ou muy dund wala deena wala fiatun alayhi salatu wasalam dinañ la jox miatu naaq sans gëléem est ce que kon borom bi dëgëralul xoolal rek lislaam bi mu demee Médina ala saakini afdalu salatu wasalam bu ñu toogee tey di wax ci wàllu diine madinatul munawwara la alladhina amanu wa nasaru muy al ansar xoolal ka ko tax yonent waaye saa saam àgg fa fa ko suñu borom jaaral ka wan yoon wi ab yéeféer la est-ce que borom bi kon dëgëlarul diineem ji ci jaare ko koo xam ne ab kàccoor la woon jamono joo jële